an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil arba'iin ba'da al-mi'a baabul istizaani wa aadaabihi kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre wala garab wala buntu numéro 139 muy baabu istihbaab as-salaam idaa qaama min al-majlis wa faaraqa julasaahu aw jaliisahu aw jaliisahu xadis biñ ci mujj woon a gis te boobu kese leen di woon ci bunt bi mu doon xadisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mooy xadis numéro 869 mu ne woon an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa intahaa ahadukum ilal majlisi falyusallim walillahi alhamdu wal minna tey ñu waroon a gis chapitre boobu waxoon nañ la mooy li tëj côté li jëmoon ci wàllu nuyoo ndax bal bul fàtte nañu ngi ci kitaabu salaam téere bi wax ci wàllu nuyoo bunt yim ci defoon di wax ci wàllu lu jëm ci nuyoo ak lool li ciy wër-wërloo walillahi alhamdu wal minna imaam jeexaloon na ko ci jotaay bii ñu génn tey muy ñëw nag ci beneen mbir boo xam ne dafa lëkkaloo ak nuyoo mu ne baabul istizaan mu ne baabu buntaal istizan yëglu mooy laajte ndigal istizan istazana mooy amaral izna mooy dëggal digle euh, sàkku ndigal laata ngay dugg ci bërëb wa aadaabi ak ay tegginam euh, boo fàttale ko al imam bi ñuy ubbi kitaabu salaam baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'i chapitre cent trente et un euh, waxoon nañ ci dara ci aay yi indi woon te moom aay yooyu euh, lay indi fii bu njëkk bi njëkkoon a di lay indi fii nga xam ne liy wane ci alquran yoonal gu borom bi tabaaraka wa taala yoonal al istinaan muy yëglu muy li nga xamante ne ñaan digal bala ngaa dugg al imaamu nag fii mu dellu nam doon def rahimahullah mooy tàmbalee buntu yi ci alquran lenn alquran dooru ci la nga xamante ne mooy hadith yi mu ne qaala allahu taala yaa amanu la tadxulu buyutan gayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlikum suratu nuur wa tusallimu ala ahliha waaw <laughs> yaa ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kon muy aaya 27 bi mu ne yaa ay qaala allahu taala boroom bi nga xam ne moo kawe te kawe tukkeewul ci ak yéeg nee na yaa ayyuhal ladina amanu eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tadxulu ngal la waay bu leen dugg buyutan benn néeg buyutan benn kër xatta mbete hein non ghayra buyutikum kër goo xamante ne nii du seen kër xatta tastanisu mooy waxoon nañ loolu gisoon nañ ko boo fàttale ko kitaabu salaam aaya bii lañu njëkkoon indi woon baabu fadli salaam bi ñu wax sànq wal amri bi ifshaa'i taxawoon nañ ci ah ci tas anisu li nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi wax ñii ne mooy ah, mooy eh, talabul izn rek mooy tas tanis tas ta tas eh, ta nu tuddati tas ta zinu voilà mooy ngeen sàkku ndigal voilà loolu am ñu ne mooy yëgle. voilà wa tusallimu ngeen nuyu ala ahliha ca ay ñoñam ña nga xam ne ñoo dëkke euh, kër yooyee mooy lii lëkkaale mag bunt bi moo taxawoon nañ ci yaatal jarul ñu ciy ñëwaat te ci bunt ci ci téere bii la woon kitaabu salaam mooy baabul istizaan mooy borom bi dañoo digal néeg bu ñuy dugg kër goo xam ne du suñu kër néeg boo xam ne suñu bu su du suñu néeg buñ ne ñëw ne dabaj dugg déedéet bu leen dugg mukk xatta charte la condition la waaw tastanisu waaw na yëglu ñaan digal ba pare wa tusallimu ñaan digal kese doyut waaw waaw <laughs> te fàttalul la Ibnu Umar waxoon ki nga xamante ne mooy eh, sëriñu imaamu Maalik bi <laughs> eh? Zayd ibn Aslam bi mu ne man sama baay Aslam moo ma yónni ci Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' bi ma ñëwee ma ñëw naan aaduxul ah, mu xàmmee sama sama baat ah mu ne ma boo ñëwatee bul wax aaduxul ah, da nga naan assalaamu alaykum door a wax aaduxul ah, waaw da ngay nuyoo ba pare après nga mooy nuyoo ba watu sallimu mu ngi noonee ah tastanisu nag mooy laaj ndigal bi mooy aaduxul voilà ndax mën naa dugg nuyoo ba pare ne aaduxul léegi kon mu ngi noon te loolu mawlaana ibnu Abbaas defoon ibnu Umar radiyallahu taala anhu loolu yonent bi alayhi salaam am na saxaabu mu ko jàngaloon te dinañu ko gis ci xadiis yi al imaam bi indi fii nga gis ne moo tax ibnu Umar al-Athari mooy loolu di ko jële ci ndaw ndawal yàlla li alayhi salaatu wassalaam kon loolu suuratu nuur la léegi mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa ba léegi wax na ci yar gi nga xam ne moom la yar jullit ñi ak les bonnes manières yi nga xam ne moom la leen alquran di inculquer ngir ñu doxe ko waaw te di ko dundal mu ne wa qaala ta'ala wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim muy suuratu nuur aaya cinquante neuf parce que borom bi da wax ñi nga xamante ne ñooy euh, euh, ay façon nit yoo xam ne euh, mooy dañoo mekk li nga xamante ne moytu leen fexe mooy daal ma bi ma daa bokk ci li nga xamante ne nii maa amat bihi al baw ah, al balwa al ah, balwa mooy dafa bari lu muy dalaate daa bari lu muy dalaate mooy ay parce suñu boroom tabaaraka wa mu ngi doon wax ci suuratu nuur doon wax ne yaa ayyuha alladina amanu liyasta'zunkum alladina malakat aymaanukum yéen ñi gëm yàlla kat na leen ñaan ndigal bala moo dugg ci yéen ah, ñi nga xamante ne malakat aymaanukum seen ndejoor fa moom muy seen jaam yi benn walladina lam yablughul hulma minkum ñi nga xamante ne tamit mataluñu li nga xam ne mooy puberté matuñu gént ay gone lañu ñooñee ñooñee mooy côté yi ndax ñi nga xamante ne mooy ñi mucc ci ñoom ndax dañuy dugg ci yéen ci yu gaa kër gi day bari ñenn ñi ay jaam lañ di liggéeyal boroom kër gi di kii nga xam ne euh, tout le temps ñuy ñuy yëglu day xaw a compliqué waaw mais gone yi comme kay gone lañ xamaguñ lu bari mii naguñu yenn yi te amaguñ côté awra xamuñu ci lu bari lool moo tax boroom bi te xamuñ ci dara sax lu leen ump la mu ne ñooñu waaye malgré lool nañuy ñaan digal nag salaasa marraat ci ñetti ñetti yoon bi ci njëkk min qabli salaatil fajri laata ñuy julli fajar bu kenn dugg ci ñoom ñooñee liñ leen di may ñu dugg lu bari ci ci biir ci biir kii yi yëpp ñoom nee nañ nañu laaj digal voilà nañu laaj digal nañu laaj digal ba la ñoo dugg laata julli fajar min qabli salaatil fajr wa hiina tada'una thiyaabakum ak jamono ji nga xam ne ci ngeen di teg seeni yére min ad-dahira ci heure sieste ngeen di sieste Eh, wa min ba'di salaatil isha ak li nga xam ne beneen ñetteelu waxtu bi ginnaaw gee yii moom ñooñu lu leen borom bi woyofal ndax dañoo mooy mooy tëdd ko seen kii day jafe waaye bu dee yii moom kenn woyofalu leen ko gin laata fajar bi jot bu ñu ñëw rek dugg ci néeg néeg noonu saa ñu la yëglu kilifa yëglu bañ ne leen entrée waaye it jamono ji ngeen di sieste nga xam ne nit ki léeg-léeg buy seet du du du day euh, man na bayo sol lu jot a jot noonu waaw bu ko defee ba awraam man na faa feeñ yooyu it na fekk loo xam ne bala moo dugg na yëglu waaye li nga xamante ne ginnaaw du liggéey mu ne ñetti awraa yi yoo xam ne bërëb yoo xam ne bërëbu seen awra yi di ñu feeñ la buñ fi duggee bu ñu dugg lu dul ñu daldi laaj digal voilà léegi mu ne salaasu awraatin lakum mu wol mu ngoog après permettre leen leneen bu dee yeneen yi ndax ñoom ñii nii euh, tabañ euh, xam nga gisoon nañu aay yi masoon nañ ko fi wax <laughs> hein masoon nañ ko fi wax kene <laughs> euh, ci lañ la doon wax ne sariya bi <laughs> yooyu al amru idha daqa tasa <coughs> hein al amru idha daqa tasa waaw mbir mi bu xate rek sariya day indi woyofal day indi ay woyofal ndax ñii kat buñ leen naroon ne eh, eh, yéen malgré tout non day leen yëglu su tout le temps ndax ci tawaafuuna yi la bokk moo tax borom bi teg ci lool mais bu dee yeneen waxtu yi la laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna tawaafuuna alaykum ba'dukum ala ba'd ndax dañoo bokk ñuy baagante seen biir waaw nga xam ne dangeen leen di aajo ñoom ñu aajoo di dugg ko génn di dugg ko génn am yu ñu leen defal bu dee gone yi ñoom ak yooyu tamit eh, boroom bi daal di ne rek waaye malgré lool ni muy leen di may yooyu yëpp bu dee lii nag moom la ñuy yëglu ñetti waxtu yi léegi nag fii nag borom bi di continuer ci laaya yooyu comme que fi kitaabul baabul istizaan wa aadaabi waxu ci gone <laughs> surtout ñu majeur ñi leeral leen waaye gone yi ñu xam ko gaaw léegi ba ñoom ñu xam nan la ñuy doxee mu ne wa iza balagal atfaal aaya boobu nag la ci teg directement moom la al imaam indi fii borom bi ne wa iza balagal atfaalu minkum al hulum bu dee nag xale yooyee nga xam ne majeuruñu woon xamuñu awra waaw noo tax yenn boroom xam-xam yi biñ leen laajee ñu ne mooy quatre ans xale yooyu mooy quatre ans laa wax <laughs> waaw. kii nu mu tudd <laughs> al awzaa'i abu ishaq al fazari moo ne damaa laaj qultu lil awzaa'i ma haddu tifl alladhi yasta'zin mu ne qaala arba'a sinin manaman arba'u sinin <laughs> <laughs> nee na damaa laaj al imam al awzaa'i aalimu shaam no ko mais eh, lan mooy déxalu lan la ñuy nattee xale bi nga xamante ne eh, mooy moom du laaj ndigal comme xale yële nga xam ne lu dul ci ñetti ñetti yële ñetti waxtu yooyee mu ne mooy ku am ñeenti at ah ñeenti at la <laughs> waaw <laughs> waaw parce mooy koo xam ne rek laa ñeewul jarul muy majeur ah parce que waaye gane yi ñuy majeur ñu xam ñu ma xam lu bari non <laughs> waaw xolum googu mooy ak ràññee la waaw yenn ràññee yi la ah. sinon voilà waaw ak ràññee moo tax moo tax al imam al-Awzaa'i ne quatre la ah. ñooñu moom bu dee quatre ans ba quatre ans mën nañ leen kii mais bu ko avancé dépassé commencé di xam ay mbir quoi waaw di considérer yenn yi kooku noonu euh, euh, moom bokkatul voilà léegi <laughs> kon suñu boroom tabaraka wa taala mu ne wa ida balagha al atfalu minkum al hulum waaw bu dee ne euh, ñoom dañoo mate li nga xam ne al hulum muy kon ak ràññee waaw waaw mooy ak ràññee waaw ndax mën nañoo nit ki euh, man naa am xulum door ràññee mais mën naa am laaj xulum mu ràññee bu yàgg waaw léegi nag mu ne euh, bu boobaa bu lool amee fal yasta'dinu nañu laaj nañ digal léegi nañu laaj digal bu ñuy duggati nañuy nañuy yëglu kamaa keem na nga xam ne istazana la doon yëgloo alladina min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mooy saasu ne mooy ñi leen mag ñi nga xam ne jiitu nañ leen ci majorité xale yi nga xam ne majeur ñoom bu ñu majeur yi ñoom nañu commencé bi ñaan leen digal léegi comme ñële te waxoon naa la majeur ci yaa gi xam ne du 18 ans loolu taxawoon nañ ci bu yàgg waaw 18 ans yi la way loolu c'est chez yi bu banu laykaar waxoon nañ la teqantal ba ci biir boroom xam-xam yi eh, nan lañ koy takke dellu ca ci riyaad bii la woon waaw ci ma ne la ci riyaadu ci riyaadu saalihiin bii la woon kon kon bu boobaa nañu commencé ñoom di laaj ndigal bu ñu dépassé nekkatuñ ko ne yooyee di ràññee bu ñu commencé ràññee bu boobaa nag dañuy laaj ndigal comme tout le monde kenn dootu leen mayati ñu naan noo ñetti ñetti waxtu yële kese non ñoom léegi tout le temps la amatul ñetti waxtu déedéet ñoom léegi c'est pour tout le temps c'est pour billahi tout le temps kon nag loolu lu ama am solo la dañ ko bàyyi xel ah dañ ko bàyyi xel waaw loolu dafa am solo euh, mooy ci waxtu yëpp ah léegi nag imaam lii dafa indi aay ngir wan ñu ne lii mooy lëkkaale mooy wane ci alquran que ne kon yëglu dañoo war a yëglu waaw ndax bu dee xale yi nga xam ne majeuruñ nañ ne bu ñu majeur ñoom bi ñu majeurul sax jox nañ leen trois ñetti waxtu ne leen yooyu moom nañ ciy yëglu léegi nag bu ñu majeuree léegi nag nañ def nit ñëpp mooy di yëglu saa su ne al imam nag aaya yi la nag ginnaaw gi bi mu indee aay yi mu ñëw nag di dugg ci xadiis yi mu koy commencer xadiis huit cent soixante-dix jeexale ko xadis huit cent soixante treize kon muy ñaata xadis quatre huit cent soixante dix ba huit cent soixante treize inclus la soixante dix soixante onze soixante douze soixante treize ñeenti xadis alhamdulillah mu koy tàmbalee <coughs> alhamdulillah xadis huit cent soixante dix rawa an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-istidhaanu thalath fa in udhina laka wa illaa farji' muttafaqun alayhi kon xadis bi la njëkkeen di mu ne wa an wa an abi musa mu ngi jële ci baayu musa loolu moo doon waaye waxoon nañ la turam yàgg nañoo gis xadiisam ala suyila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ar rajulu yuqaatilu hamiya xadiisam la woon <laughs> gisoon nañ ko ci Riyaad bi <laughs> Abu Muusa mu tuddoon Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne wa an Muusa mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu neena qaala wax na mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena al istizaanu demande autorisation ngir dugg fenn ngir dugg ci nit wala ngir dugg fenn loolu de salaasu ñett laaj ndigal ngir dugg fenn moom ñett nga mooy da ngay laaj ndigal ñetti yoon fa in a laka mooy ñu la joxee ndigal nga dugg kon noonu la nga dugg waaye wa illaa buñ la joxul ndigal farjew demal defal demi tour waaw waaw boo yëgloo ñetti yoon kenn waxoon a entrée uduxul demal sa yoon waaw na waaw rek puus bunt bi wala est damay mën naa continuer wala déet loolu après nañ xool mais al yeneen tubaab saa saam na ne ñett la booy la joxee ndigal muy loolu nga dugg bees la joxul ndigal wàññeekul mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu muslim al al buxaari al taalibiin al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo al imaam léegi laaj bu njëkk mooy est ce ñoom dégg ko solo ñu ne la déedéet. Ah. Ah. Ah. imaamu Malik soloo na ko waaw imaamu daaril hijrati wallahi naka noonu al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak al imaamu Abu Daawuda at-Tirmidhi ak al imaam ibnu Maaja al imaam léegi da fële na muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayni hmm? eh, léegi xoolal parce que dana fii an Abi Muusa wa an Abi Muusa alors que hadith bi Abu Muusa al-Ash'ari nettali na ko waaye Seydina Abu Sa'id al-Khudri nettali na ko di nettali mbiru say xew-xew bi benn xew-xew bi la léegi comme que dana wa an Abi Muusa nañ jël bu Seydina Abu Muusa bi après. Eh, eh, ñu jël bu Seydina Abu Sa'id eh, al-Khudri radiyallahu anhuma al imaam al Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabul buyuu' baabul xuruuji fi tijaara mu ne haddasanaa Muhammad ibn Salaam muy Muhammad ibn Salaam ibn al-Faraj as-Sulami mawlaahum Abu Abdillah al Buxaari al Bikandi wala al Bakandi wala al Fikandi al Buxaari rahimahullahu ta'aala Abu Ja'far ñi ne Abu abdillah rahmatullah alayhi qala akhbarana mu nekk ñu xabaare mooy Makhlad ibn Yazid di Makhlad ibn Yazid al-Qurashi al-Jazari Abu Yahya rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana ibnu Jurayj mu nekk ñu nettal moo ibnu Jurayj da Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi ne Abu Khalid rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani Ataa mu ne ki ma nettali man dong mooy Ataa di Ataa ibn Abi Rabaah Aslam al-Qurashi al-Fihri al-Jumahi mawlaahum ñi ne mooy Abu Muhammad ah, al-Makki rahimahullahu ta'aala an Ubayd an Ubayd ibn Umayr mu jële ci Ubayd ibn Umayr ibn Qataada ibn Sa'd al-Laythi al-Jundai Abu Aasim al-Makki nekkoon nettalikatu jàng waa ahlu Makka xaas ahlu Makka ku dëgër la woon moom mii borom taqribu tahdib dañ dañ nee nañu hmm, moom jamono yonent bi alayhi salaatu salaam lay juddu comme imaamu muslim moo ko wax ah mu ne keneen ko dul moom euh, boole ko ci kibaaru taabi'iin yi euh, mu ne mujma'un ala thiqatihi ñépp dëppoo ci ne moom ku wóor la woon muy Ubayd ibn Umayr bu dee moom jarul mi wax anna Abaa Muusaa al kene Aba Moussa al-Ash'ari di Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Moussa al-Ash'ari at-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu taalibi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ista'zana ala Umar ibn al-Khattab <laughs> radiyallahu anhu dafa ñaan digal ci Seydina Umar ibn al-Khattab mooy Seydina Umar nekkee xalifa falam yu'zan lahu waaye kenn joxu ko ndigal ngir mu dugg wa ka annahu kaana mashghulan mel ni nag Seydina Omar dafa nekkoon koo xam ne dafa préoccupé woon daa am lu mu doon def waaw lu ko yitteeloon lool ci la newoon. faraja Abu Muusa Seydina Abu Muusa wane gannaaw daal di dem bi mu jégloo daal di dem fa faraga Omar Seydina Omar pare ci li ko yitteeloon après fa qaala mu ne Seydina Omar fàttali ne mais alam asma sawta Abdullah ibn Qays ne ñun toogaloon est-ce dégguma woon sànq kaddu Abdallah ibn Qays moom laa doon mooy Abu Musa al-Ash'ari ah ñu ne man dañ ne ko waaw mu ne izanu la waaw nee ko mu duggu si man sànq bi muy bi ma bi muy yëglu maa ngi woon ci leneen laal yitte woon ba fàtte ba moo tax jotuma ko ne kii bu njëkk eh, eh déggoo ci ñu ne ko waaw mu ne kon nee nañ ko mu dugg si. kii la gaa yi ngeen ne ko xat rajaanoo <laughs> fadaahu Seydina Omar woolu ko fa qaala mu ne ko Seydina Abdallah ibn am Abu Muusa ne ko kunna nu'maru bi zaalik ne li ma def mooy yëglu ñetti yoon yëglu ñetti yoon dem sama yoon loolu dañ ñu ko doon digal fa qaala mooy te lool saxaaba yi buñ ko waxee li bokk na ci li gën rëy tegtal bii wane ne li waa jumhuurul muhaddisiin di wax naan umirna aw nuhiina qul wa umira fa zahiru raf'i ala ma shufira waaw saxaaba bu ne doon nañu digal jamono yonent bay saa saam wala doon nañu tere loolu mooy lu àtte yonent bay saa saam àtte la lu yëkkatiku waaw zahiri habda zahiri yi nag dañ ne zahiri yi dañ ne non man naa bañ a nekk que ni ndigal la woon quoi que ni yonent saa saam moo leen digal amaana Abu Bakar wala keneen waaye loolu dëgërul moo tax fii Seydina Omar radiyallahu anhu alhamdulillah Seydina Abu Musa naka la na ko kunna nu'maru bi zalik ñun nekkoon nañ loo xam ne dañ ñu doon digal doon doon nañu digal lii doon dañ ñu ko doon digal fa qaala sayna Umar na ko nag tatini ala zalika bil bayina ne ma lii nag dañ leen ko doon digal indil ma ci demal nga ma ci loo xam ne preuve indil ma lii nga wax noonu la demee waaw fantalaqa ila majlisil ansaari fa sa'alahu sayna daal di dem ci jataay boo xam ne waa lamsaar radiyallahu anhu ñoo fa nekkoon fa saalahum mu laaj fa qaalu ñu ne ko laa yashhadu laka ala hadha illa abu sa'id al waa lansaar fekk seen jataay ñu ngi toog mu ñëw <laughs> dinañ gis yeneen riwaaye yi quoi <laughs> bii dafa tënk affaire bi dafa tënk affaire bi bien sûr waaye dafa tënk affaire bi dafa tënk affaire bi waaye <laughs> mbir mi gënoon na Euh, <laughs> euh, kii nii que nii léegi ñu ne ko ñun kenn du jóg di ànd ak yow di la seedeel lii nga ne da ngaa euh, Omar moo la ne da ngaa ngeen di kenn du ci ñun waa Ansaar du ñëw di ànd ak yow ku dul ki gën tuuti ci ñun mooy ànd ak yow te kooku mooy kan Abu Sa'id al-Khudri waaw Abu Sa'id al-Khudri moo gën tuuti ci ñun moom mooy ànd ak yow fa dhahaba bi abi Sa'id Seydina Abu Muusa ànd ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu fi mu agsee Seydina Umar fa qaala Umar <laughs> léegi Seydina Abu Sa'id dafa ñëw ne waaw lii dégg naa yonent dégg naa yonent bay saa saa wax lii ne al istizaanu salaas sauf que bii indiwul kàddu yi après nañ gis yeneen yi nga xam ne woon dikkaan fa qaala Umar axafiya haaza alayya min amri rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhaaniya saqu bil aswaaq <laughs> yaani al xuruj ila tijaara Seyna Umar bi Seyna Abu Saïd al-Khudri ñëwee daal di seedeel Seyna Abu Saïd ne waaw lii dégg naa yeneen tubay saa saam wax ko Seyna Umar ne waa lii nii mooy yëglu na est-ce boo yëglu naka ngay yëgloo mais lii daal rëcc na ma man Umar nëbbu na ci man ci mbiru yonent bi ndawal yàlla saa salaam ah maasha <laughs> alhaani saqu fi bil aswaq <laughs> li ma ko yóbbe nag mooy alhaan yi mooy li ma ko pro préoccupé ba luy xaw ma ko ci jotuma ko jàpp ci yonent may saat salam waaye sax ko bi al alnoswa mu ne yaanil xuruj al tijaara mooy <laughs> sama commerce yaxantu bi ma nekk ci rek ci marché yi waaw moo tax mu ngi nii lii ndekete lii yonent saa sala wax na ko man Omar xaw ma ko woon xoolal ma lii rek ah <laughs> léegi léegi fii nii <laughs> waaw eh, léegi eh, eh, lii par exemple Seyna Abu Musa gis nga bi jaar ci moom lii la bi nga xamante ne nii Ubayd ibn Umayr moom moo ko nettali waaye léegi nañu xool imaamul Buxaari yi ni nga xam ne moom yi nga xam ne la da koo soloo mu jaar ci ki nga xam ne Seyna Abu kii nu mu tudd Euh, Seydina Abu Saïd al-Khudri xoola mu ne haddathana kitaabul istizaan baabu tasliimi wal istizaani salaasa Allah mu ne haddathana Ali ibn Abdillah ah imaamul Bukhari mu ne haddathana nettali nañu Ali ibn Abdillah muy Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum Abul Hasan Hayyatul Waadi al-Basri eh, eh, sëriñ bi nii la imaam al Buxaari ne woon ne man du wàcce sama kanam sama du ma wàcce sama bopp ci kanamu kenn ku moom mi <laughs> mooy lan imaamul Buxaari rahimahullah nee na duma ma wàcce sama bopp ci kanamu kenn lu dut kii Ali ibnul Madini la siiwe woon mooy Ali ibn Abdillah ñu ñëw ne ko ah sa taalibe mu ne Muhammad ibn Ismaayil men al Buxaari <laughs> danaa déggoo li mu ne lan la wax <laughs> mu ne nee na daal gis nga du wàcc ci kanamu kenn kenn du wàcc boppam ci kanamu kenn ku dul yow mu ne ah waxam jooju moom bu leen ko jàpp <laughs> bàyyi leen wax jooju mu daanu gis nga al-Bukhari imaam al-Bukhari moom ci boppam masula gis ku mel ni moom <laughs> yaa ngi imaginer sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi moo ne taalibeem boobu moom ba mu dundee ba léegi moom masula gis ku gën a garaaw ku gën a mën xadiis ku gën a dëgër gën taxaw ci wàllu waxu yonent bay saasaam ko boppam loolu mooy ñun sëriñ ñun ñii ñépp di ay sëriñam moo ñu raw ñun ñii ñépp te xam nga kii la Ali al-Madini mi xaritu imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hanbal la am na doowu imaam Ahmad mel na boroom ngir mi xam nga imaam Ahmad sëriñ la ci imaamul Buxaari yi mais kii la ginoon takkaloon ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii al-Fallaas waaw ñoom ñépp ay àndaroo lañ Yahya ibn Ma'in imaamu jarh wa ta'dil ñoom ñépp ay sëriñam la ñoon ñoom ñoom ay classe la ñoo doon ànd waaw moo tax Qutayba ne Qutayba ibn Sa'id loolu waxoon nañ la ko Qutaybatu ibn Sa'id moom moom li wax moo gën a tee garaaw parce que Qutaybatu mooy euh, ibn Jamil ibn Tariq ibn euh, euh, Abu Raja al-Baghlani hmm. la ilaha illa Allah taalibe Malik la woon taalibe lay al-Layth na bu sëriñu waa Misr xam na imaamu Shafi'i ndax ñoom ñoo bokkoon nekk ay taalibe ci Malik ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom gaa yu yëpp xam na leen ponkal yi da leen a xam imaamu ahmad hadis wala xare <laughs> mu ne man de ku tey <laughs> ta imaamul buxaari taalibeem la ak ñoom imaam abu daawud ak ñoom imaam muslim ak ñoom imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi Qutayba nee na ibn Sa'id rahimahullah nee man de toog la toog toogaal naag jaamukatu yàlla yi toogoo jataayoo la ak ñoom mooy nekk na ak jaamukatu yàlla yi fréquenté naa leen fréquenté boroom xam-xam yi fréquenté nitu yàlla yu mag yi ñépp ak wax yu bari ni gis nga waaye waaye man ba ma ràññee ba léegi masumaa gis man nii de masumaa gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari masuma koo gis waaw kooku moom loolu moom masula am waaw masula am <laughs> te nit la koo xam ne imaam gis na imaamu imaamu Maalik sëriñam la imaamu daaril hijrati <laughs> imaam yi ne woon foofu yëpp Medina foofu yëpp xam na leen jamono imaam Maalik ñenn ñi ñoom ñoom seen classe loon mooy ñoom imaamu Shaafi'i yi ma la doon wax ak yooyu waaw la ilaha illa allah la ilaha illa ñoom ñoom al ah, ñoom ñëpp ci Imaam Maalik lañ doon jànge Yahya ibn Yahya ibn Sa'id waaw al-Ahwal al-Qattaan al-Haafiz waaw ñoom Abdallah ibn al-Mubaarak mais saay ne saay man daal masumaa gis <laughs> ku mel ni Muhammad ibn Ismaayil kooku moom yàlla deful mas <laughs> yaa man imaamul Buxaari billahi imaamul Buxaari radiyallahu ta'ala anhu quoi kon sëriñam bu màgg baa ngi ma ne haddathana xabaar nettali nañu Ali ibn Abdillah mu ibn al-Madini hayatul waadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Makki al-Kufi la Kuufa la juddoo waaye Makka la ne woon rahimahullahu taala léegi moom mu jële ko mu ne haddathana moom Sufyaan haddathana Yazid ibn Khusayfa mu nekk ñu nettali mooy Yazid ibn Khusayfa Yazid ibn Abdillah ibn Khusayfa ibn Abdillah ibn Yazid ibn Sa'd ibn Thumama al-Kindi al-Madani rahimahullahu taala an Busr ibn Sa'id moo ko jëlee ku ci naan Busr ibn Sa'id al-Madani al-Abid mawla ibn al-Hadrami rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri moo ko jëlee ci Abu Sa'id Sa'd ibn Abdullah Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Zalib ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id ñoom seen quartier yi dafa jege woon mooy fi Yonent bi saa saam dikkoon dëkkoon <laughs> Abu Sa'id voilà <laughs> Banu Xudra soriwul woon <laughs> radiyallahu ta'ala anhum annahu anhuma qaala kuntu fi majlisin min majaalisi al-amsaar idh jaa'a Abu Muusaa ka'annahu mad'uur mu ne man damaa ne woon ci benn jotaay ci jotaayu waa Ansaar jékki rek Seyna Abu Muusa ñëw mel ni ku ku ku ku tiit quoi ku ragal ku ku nekk ku tiit noonu ku ñu tiital waaw mooy daal am na lu ko ëpp te mer na waaw yi mu ne mughdaban waaw waaw fa ataana <laughs> moo tax ci riwaaya Amru an-Naaqid mu ne fa ataana Abu Muusa fazi'an aw maz'ura waaw mu ngi ñëw nekk koo xam ne ku tiit mel ni koo xam ne affaire bi daal Euh, am na lu ko jàpp daal ba pare deneen am na riwaay boo xam ne mughdaba mooy merloo nañ ko quoi waaw léegi mu agsi bi mu agsee moom sayna Abu Muusa fa qaala mu ne asta mu ne ista'zantu ala Umar fa lam yu'zan li fa raja'tu fa qaala ma ma'ak ma mana'ak qultu ista'zantu thalathan fa lam yu'zan li fa raja'tu mu ñëw ne waa Ansaar fekk leen ñu ngi toog mu ne man damaa dama laaj ndigal yëpp lu ci Umar xalifa bi ibn al-Khattab ñetti yoon joxuma ndigal ma daal di dem sama yoon bi ma kiiwee mu woolu ma ma ñëw mu ne ma lan moo nga taxawoon ji gën a yëglu rek di continuer ba ma wax la dugg si ma ne ko mais man istazantu salatan falam yuzan lii farajaat ma ne ko mais amirul mu'minin mais man damaa damaa yëglu ñetti yoon kenn joxuma ndigal ma dellu dem sama yoon waqaala te wax wax na nag rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaraw yàlla sallallahu alayhi nee na idha istazana ahadukum salaasan falam yu'zan lahu falyarji gis nga kaddu yi nii la ko indee fii waaw <laughs> ku ku fi ku ku laaj ndigal kenn ci yéen bu laajee ndigal ñetti yoon kenn joxu ko ndigal na dellu fa qaala Umar nag ne ma wallahi la tuqiimanna alayhi bi na waaw ne nag maa ngi wat ci yàlla Abu Muusa lii nga wax di nga ci indi preuve aminkum ahadun sami'ahu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam Abu Muusa loolu la leen wax ñu waa lamsaar ñu ngi toog di ko déglu mu ne est am na kenn ci yéen ku dégg lii man nga xam ne maa ko dégg ci ndawal yàlla li saa sax est-ce que am na ci yéen ku ko dégg fa qaala Ubay ibn Ka'b Seydina Ubay nekk moo ne woon kilifaay jataay ba yii niñ tudd keroog ne yeneen saa salaam moom la borom bi tabaaraka wa taala bi suuratul bayyina wàccee borom bi dafa wax yonent bi alayhi salaam ne demal ci Ubay ibn Ka'b nga jàngal ko saar bi ba mu ñëw di ko jàngal Seydina Ubay ne ko yeneen saa salaam ne ko sa boroom sama borom moo wax ma ñëw jàngal la suuratul bayyina Seydina Ubay ne ko yonent saa salaam yàlla man la tudd daa tudd sama tur mu ne ko waaw sa tur la tudd ne ma ñëw jàngal la ko mu commencé kontaan bay jooy Seydina Ubay moom nag <laughs> radiyallahu anhu kon ci borom jànkatu alquran yu mag yi moo ne woon kilifaay euh, jataay ba ca saxaaba ya fa ne woon Seydina Ubay ne wallahi ne maa ngi waat ci yàlla laa yaqumu ma'aka illa asgharul qawm ne Abu Muusa maa ngi wàcc yàlla du ànd ak yow ngir seedeel la loolu que ni dégg nañ ko fii daanaka ñun ñu fi toog ñépp ko dégg ci Yonent saa salaam léegi ci ñu tuuti ci ñun moom lañ lay yebal ma ànd ak yow fa qumtu sayna Abu Sa'id nee na ma jóg maahu ànd ak moom fa axbartu Umara anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala dhalik ma daal di xabaare sayna Umar radiyallahu anhu ne Yonent bi saa saa wax na li moo tax hadiis bi daa nekk ci musnadu Abu Muusa waaye daa nekk ci musnadu kan. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon gis nga imaam al Muslim nag rahimahullah moom moo ci gën ay ay yoo xam ne yu ama ama ama am solo <laughs> waaw ay imaamu way Muslim way léegi xoola da cee indi cinq lépp ci daal di koy ràngale xoola nañ jël parce que lii dafa am solo ci njàngat yi quoi bi eh, léegi nag benn kese lañ ciy wax euh, nu mu tudd càllaleem après yi ci des du ko jar hein